turam moo doon Zayd Zayd ibn Dasina ibn Ad-Dasina ibn Muawiya Dasina boobu di doomi Muawiya Muawiya boobu di doomi Ubayd Ubayd di doomi Amir Amir di doomi Bayaada mu bokkoon ci waa Banu Bayaada ci waa Ansaar yi moom nag di Zayd ibn Dasina mi bokk fekke na Badar fekke na Uhud ci ghazwatu Raji' sariyatu Raji' bokkoon na ci mbooloo moomu kon yonent bi alayhi salaatu salaam tànnoon ngir ñu dem ci riwaay imaam Buxaari ngir demal espionner ko waa Quraysh ci riwaay imaam Ibn Sa'd wa ahlul Maghazi ngir ñu dem jàngali waa Hudar ak waa Qaara seen diine ñu dem ñu daal di koy wor ah léegi riwaaye imaam al Buxaari eh, imaam eh, Ibn Isaaq bi rahmatullah alayhi moom dane kon bi nga xam ne yeneen bi alayhi salaatu salaam ci la gaa yi ñëw ne dañ koy bëgg mu yónni leen ñoo xamante ne ni ñoo leen di jàngal xamal leen seen diine nee na ñu daal di génn fax ñoom ñu génn ànd ak ñooñu waa mbooroo moomu ci waa banu xaaraak waa udal nee xatta ida kaanu ala raji' ma'un li Hudayl bi nahiyati al-Hijaz nee na ba ni ñuy àggee fi nga xam ne mooy ar-raji' ar-raji' mu ne loolu boo xamul fan la ma'un ab oasis la ndox la ab teen la oasis la li Hudayl boo xam ne waa Hudayl ñoo ko moom bi naaxiyatil xijaas nekk ci côté Xijaaz foofu noonu Xijaaz foofu noonu soriwul Makka léegi mu ne ala suduuril hada foofu benn bërëb la bu nekk ant fi nga xam ne mooy Usfaan ak Makka léegi nee na bi nga xamante ne nii ci lañu agsi foofu ah xadaru bihim gaa yi daal di leen wor wax naa la imaam euh, kii al-Waaqidi nee na li tax gaa yi tëral plan boobu mooy li fu le fait yonent bi alayhi salaatu wa woon ci sariya bu Abdallah ibn Unays bi ki nga xam ne mooy Sufyaan ibn Xaalid ibn Nubay al ngir ñu fayyu nag ñu tëral plan boobu ni dañoo tuub yonent ci aleyhi salaatu salaam yónni ñu ñoo xam ne ñoo ñuy jàngal bi ñu àggee foofu gaa yi ghadaru bihim gaa yi daldi leen wor fastasraxu alayhim hudaylan ba bi ñu àggee foofu gaa yi wor leen yuuxu ci kaw comme que mbooloo mu ndaw lañ woon woo seen mbokk yi waa hudayl nee na daal gaa yi falam yaru il qawma wa hum fi rihaalihim illa rijaalu bi aydihim as-suyuuf qad ghashuuhum ñoom daal yëguñu ñu ngi nekk ci seen biir tànt yi fekk ñu am benn escale foofu ci Radian neena na gaa yi daal di ëmate woo seen mbokk Hudayl gaa yi agsi ñoom daal yëguñu lu dul gis ay nit ñu leen encercler yor ay jaasi léegi biñ gisee lool mu ne fa axadu asyaafahum li yuqaatilul qawm ah ñoom it biñ gisee lool ñu jël seeni jaasi ngir défendre seen bopp même bu dee bariwuñ dix personnes lañ ci riwaa imaam al Buxaari bi dix lañ kanta imaam al imaam ibn Isaaq nee na lañ ñu jël seeni jaasi ngir défendre seen bopp waa Banu Lihyaan ne leen inna wallahi ma nuridu qatlakum walakinna nuridu an nusiba bikum shay'an min ahli makka walakin ahdullahi wa mithaquhu an naqtulakum gaay ne leen jarul ngeen di jël ay jaasi di défendre seen bopp ndax ñun inna ñun wallahi ñu ngi waat ci yàlla ñun waa Hudayl ah suñu objectif nekkul xeex ak yéen déedéet ñun suñu objectif nekkul xare ak waaye ñun li ñu bëgg dañoo bëgg jote à travers yéen benn mbir ci waa Makka mooy daa am benn lu ñu bëgg a lijjanti mais ci yéen lañ koy jaarale pour suñu digganteeg waa Makka ne leen malgré nu man di demee yëg leen ne ahdullahi jox nañ leen pacte boo xam ne ñu ngi koy jël ci buur yàlla ci kanamu yàlla këne allah naqtulakum këne duñ duñ leen rey mu ne imaam ibn isxaaq ci riwaayaam bi mu ne fa amma marsadun wa xaalid ibn al bukayr wa aasim ibn thaabit fa qaalu wallahi la naqbalu min mushrikin ahdan ak aqdan abada nee na marset bi ñu waxee lool ne leen jox nañ leen seen suñu kàddu ko ne duñ leen rey te ci kanamu yàlla lañ ko jële seydna marsad ibn abi marsad ak xaalid ibn al bukayr ak asim ibn thabit ibn abil aqlax ñoom ñetti ñu ne ñu ngi waat ci yàlla këne ñun duñu nangu ci benn yéeféer benn ak benn lum ñuy tegal comme condition déedéet ñun duñu fasante yéefar mukk dara dara dara am mushrik mukk wa qaala Aasim Aasim ne daldi sadd ay way ne maa illati wa ana jaldun naabilu wal qawsu fiinaa watarun unaabilu tazillu an safhatiha almaabilu almawtu haqqun walhayaatu baatilu wa kullu ma hammal ilahu naazilu bilmar'i walmar'u ilayhi aayilu in lam uqaatilkum fa ummi haabilu Aasim ibn Saabit nee na keroog laata ñu koy rey bi muy xareeg nangu pactu yéefér wër nañ ñu man damay xare du ma fi nekk di jël di leen jox sama kàddu ñii amuñu kàddu ne lan mooy sama lan moo tax ba man maa illati ana lan moo nar a nekk sama problème wu naraa maa tere ba tax ba man duma xaret wa ana jaldun naabilu ma nekk ku am doole ba pare yor ay armée ay flèche yor samay flèche ba pare nekk ku dëgër nan laa jële te tamit wal xawsu sama flèche yi baax nañ sama arc bi baax na mooy buum yi dëgër na flèche yi bu ma teg taw yi mu dem tazillu an sahfatiha al ma'abilu waaye yow loolu lépp nan laa koy amee am doole am fett yu mel noonu ba pare di bàyyi di di jël di naan damay dugg ci pacte yéefar du ma ko def de du ko def laa wax ndax lan almawtu xaqun walxayaatu baatilu ñii moom yéen waa Hudayl yéen dee ngeen ñuy wax gis nga ñii waaye dee mooy dëgg almawtu xaqun walxayaatu kantaa suñu dund gi baatilu neen la ndax loo gis rek ala kulli shay'in ma ala allah ma xala allahu baatilu wa kullu na'imin la maxaalata zaailu alaa waawee alaa yëguloo ma yëgal leen kulla shay'in maa ala maa xala Allahu baatilu lu dul yàlla rek neen la dund gii rek lu tax mu ne almawtu haqqun wal xayaatu baatilu dëggu dund dee mooy dëgg ndax fu la ñépp jaar te ku dee benn yoon dootoo deewati kon loolu mooy dëgg alors que dund gi foo jaar dee kon nag lii neen loo fi gis mooy day deñ day deñ baatil day deñ kon nag man manuñ ma menacer dee wa kullu ma xamal ilahu nazilu bil mar'i wal mar'u ilayhi aayilu te lépp loo xam ne moom la suñu boroom nag daal di dogal bind ko dogal ko moom mi nga xam ne moom mooy be càppaa colli kenn ku ñuy jaamu nazilu foo man di jaar lool lay wàcc ci jaamam lu mu dogal day xew waawow lu mu dogal bil mar i ci jaam ci jaamam foo jaar day dem te nit ki day jëm jeng jëm ci dogalu yàlla dogalu yàlla day dem ne nag in lam uqaatilkum fa ummi haabil ne yéen gis nga yéen waa Hudayl yéen waa Banu Lihyaan maa ngi waat ne bu ma leen yéen de bu ma xare wala jigéen fa ummi haabil waay waay sama yaay ñàkk na ma voilà waay waay waay waay sama yaay ñàkk na ma bu dee xarewu mag yéen noonu la def xare moom Seydina Asim ba ni nga xam ne noonu lañu koy faate ah léegi imaam Ibn Isaaq ci riwaayaat bi mu ne summa qaatala xaw ma hatta qutila wa qutila saaxiba léegi nag bi mu waxee weer yooyu ak yeneen yu mu wax pour bañ a guddal duñ tudd yeneen yi mu daldi xareek ñoom mook seydina marsad ibn abi marsad ak xaalid ibn al ba ni nga xam ne noonu lañ leen di waa huzayl di reye léegi nag mu ne biñ leen reyee nag waa huzayl di fexe nag daldi jël mooy boppam mooy bëgg a dagg bopp bi li yabi'u min Sulafa bint Sa'd ibn Shuhayd yaa ngi fàttaliku ko léegi ñoom ñu rey koo pare ne léegi dañuy fexe dagg bopp bi dem jaayi ko ki nga xam ne mooy Sulafa di doomi Sa'd ibn Shuhayd yaa ngi fàttaliku xare Uhud euh, Sulafa bii nii mooy ay doomam la gaa yi décimé woon ndax mooy keroog bi ñuy rey doomam yi yoon yoon drapeau bi gisoon nañ ko moom moo nisaroon ne woon doom ji kan moo la rey kan moo la jam mu ne ko Aasim mu ne ko la in qadar la in qadartu ala ra'si Aasim la na fi qahfi qihfihi al-khamra ne maa ngi wàcc yàlla bu ma jotee Aasim de bu ma amee miimii ci Aasim boppam bi moom mi la rey boppam bi laay jël daal di ci naan li nga xamante ne mooy sàngara sàngara laay naane ci kooku xooxu boppam bi léegi nag ñoom waa Hudayna dañoo yëgoon lool léegi nag ñu ne dañuy dagg boppu Aasim daal di koy jaay lu cher li nga xamante ne mooy Sulafa bint Sa'd ibn Shuhay mu ne fa manaat fa manaathu dabru mu ne waaye mujj ñoo koo man ndax biñ ñëwee biñ ko reyee ba pare ñu ne mais nañ ko dagg ay ay ay kii ay gep gep mooy kii nu tudd abeille yooyu façon abeille yooyu yu bari ñoo leen songu daldi daldi wër benn protection forme benn protection ci kooram songu ñi nga xam ne mooy waa Hudayl gaa yi bàyyi moo tax mu ne fa at mana'athu mu tere ko ak dabru gépp yi ah mu ne fa lamma xaalat baynahum wa bayna léegi nag bi ñu bi ñu bàyyee lool ne noo kon nag mënuñu ko nañ bàyyi comme que lii moom moo yamb yi xam nga yooyu bon dañ lay piqué te yooyu man nga ci jëlee loolu mën na rey nit sax biñ gisee yamb yi ñu bëgg lool yamb yi ut si leen ñu ne léegi sonal leen lool ñu ne nañ bàyyi ba ngoon nañ bàyyi ba ngoon bu ko defee yamb yi dem ñu ñëw def lool ndax kat lii mën nañ ci amee alal joo xamante ne nii waay waay waay amee ko feneen du yomb vendre la tête de de Asim à sa vraie nag mi nga xam ne mooy Sulafa bint Shuhay ah léegi mais nag ñoom xamuñ woon ne loolu noonu taxul mu mu am biñ ñëwaatee ngoon jot ñu ne nañ ñëwaat ñu ñëw fekk mu ne fa ba'atha Allahu al-waadi fahtamala aasiman fa dhahaba bi suñu boroom def ñu ñëw retrouver wuñu retrouver wuñu Aasim fam ne woon kooram kooram mu ne waqad kaana Aasimun qad a'ta Allaha ahdan an laa yamassahu mushrik wala yamassa mushrikan abada tanajjusan mu ne nag boo gisee suñu boroom defal li Aasim mooy ne dafa nangu ñaanam ndax dafa joxoon pacte buur yàlla ñaan buur yàlla ne ko yàlla na bu ma benn mushrik daldi laal te manit Aasim yàlla na bu ma laal ab mushrik ba faw loolu waxoon nañ ko taxawoon nañ ci bi nga xam ne ci lañuy gis tarjama moom seydina Aasim ibn Thabit ibn Abil Aqlah radiyallahu anhu wa ndax jàpp ne ñooñ dañoo sobewu loolu nag waxoon nañ ci ginoon nañ ci yaatal te ne loolu tekkiwul tamit que ne mushrik manoo ko bu la laalee dangaa war a danga sobewu walla yooyu déedéet loolu déedéet ndax innamal mushrikuuna najas boobu alxuraan di wax loolu najas la fi la aqida ci najasu baatiniya la mooy li nga xam ne mooy najaasa baatiniya mooy loo xam ne ju biir la c'est pas mooy ngeen gëm-gëm seen pas-pas loolu moo moo moo moo moo moo moo nekk najaas moo nekk lu sobewu waaye tekkiwul ne yaramam bu toggee euh, togg kenn du ko mën a lekk ndax yéeféer la déedéet déedéet du loolu la kon mu ne moom se imaam euh, ci riwaa imaam ibn Isxaaq ba mu ne fa kaana Umar ibn al-Xattaab yaquulu hiina balagahu anna ad mu ne Seydina Umar ibn al-Xattaab wax bi mu yëgee histoire Seydina Aasim bi wax naa la Aasim ibn Thaabit ibn Abil Aqlah mooy riwaaye imaam al buxaari bi say nee nañ la mooy kan mooy maamu aasim ibn omar ibn alxataab waaw seydna omar dafa am aasim aasim bii nag mooy maamu kooku léegi bi mu ne nag aasim bii nii moom seydna omar ibn alxataab que gepp yi yamb yi ñoo tere waa Hudayl bañ mën a dagg bopp bi jaayi ko mu ne woon seydna omar yaxfadu llahu labda almumin kaana aasimun nadara an laa yamassahu mushrik wala yamassa mushrikan abadan fi xayaati fa manaahu llahu bada wafaatihi kama mtanaca minhu fi xayaati seydna omar bnu alxataab radiallahu anhu ne yaxfadu llahu labda almumin naka nii rek aasim li tax buur yàlla defal ko lii mooy ne buur yàlla day sàmm jaamam bi nga xam ne moo ko gëm ndax comme que Asim dafa nidaroon loolu bu bu ko benn moom du laal benn mushrik te bu ko benn mushrik laal ba faw ci dundam mu ne buur yàlla daal di koy protéger ci mushrik laal ko ginnaaw bi nga xam ne ci la faatoo comme ni mu ko protéger woon bu mushrik laalu ko bi muy dund mu ne woon mustajaabu daawa moom Seydina Asim léegi imaam Ibn Isxaaq ne wa amma xubaybun wa zayd ibn desina wa abdullah ibn taariqin falaanu wa raqu wa raxibu fi lxayaati wa aataw bi aydihim fa asaruhum summa xaraju bihim ila makka liyabiicuhum biha mu ne moom imaam ibn isxaaq ñu ngi nag ci tarjama bul fàtte ba léegi tamit en même temps ci tarjama Seydina Zayd ibn Dathina mi nga xam ne moom bokk na ci ñi ñu jàpp keroog gis nañ ci waa imaam Buxaari bi rahmatullah alayhi moom nu mu mujje imaam ibn Isxaaq riwaayam di leen jël nii moo tax ñu ne ci mu ne kanta Seydina Xubayb ah, ak wa Zayd ibn ak Zayd ibn Dathina ak abdallah ibn taariq fii la ñuy xamee ñetteelu nit ki nga xam ne moom la imaam al buxaari yi tudd mooy riwaay seydna abu hurayra ne beneen góor kooku moo lii la ñuy xamee ne kon moo nekkoon abdallah ibn taariq mu ne ñoom nag bi ku faaru euh, hudayli rayee ñooñu léegi bon léegi ñoom ñu wàcc nooy mooy ñoom ñoom moom bokkuñu ak ñee position ñi ñoom dañ ne duñ jox pacte ab yéeféer ñoom jëlu amuñoon position boobu léegi biñ gisee ñoom ñu rey ñi ñoo xam ne ñii moom boo kiiwee mooy noonu lañ lay def ñu daal nooy wàcc bëgg tamit ne nañ nañ bàyyi noonu xool lan lañ ñuy def voilà ñu dund xool lan la ñuy def nañ bàyyi noonu bu ñu résister comme que nee nañu duñ ñu rey soxlawuñ ñu daan rek luñ bëgg a lijjanteeg waa ma waa Makka nañ xool léegi ñu nangu mooy ñu nangu defuñ benn résistance gaa yi jàppale fa asaruhum gaa yi def leen ay prisonniers summa xaraju bihim ila Makka gaa yi nag jàpp leen génn ak ñoom nag jëme leen Makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima liyabi'uhum biha ngir ñu jaay leen foofale mu ne xatta ida kaanu bi Dhahraan mooy marra marru Dhahraan foofu noonu sorwul Makka sor côté Uswaan la mu ne bi àggee foofu mu ne intaza Abdullah ibn Taariq yadahu min al-qiraan thumma axada sayfahu wastaxara anhu al-qawm faramawhu bil-hijaara xatta qatalu fa qabruhu bi Dhahraan mu ne nag bi ñëwee ba al-Dhahraan bërëb la Abdallah ibn Tariq daal di rocci li nga xamante ne mooy loxoom ci buum yiñ leen yeewoon benn inattention la la la seetlu ci gaa yi mu daldi koy mu daldi di tekki ay loxoom ndànk dindi ko jël jaaseem ne nag moom daa dematul gaa yi daal di koy joor ay xeer ba ni ñu nga xam ne noonu lañ koy raye mu ne xabroom foofu la ne gisoon nañ ci riwaay Imaam al Buxaari bi ne moom ci saase foofa la ne woon euh, que ne non man du ma du ma du du ma du lii mooy premier wor après mu ne man gaa yi ne ko nañ dem mu ne dew ma gaa yi rey ko loolu nag mooy li nga xam ne mooy lu gën a dëgër mu ne kantaa Xubayb mu ne amma Xubayb ibn Adi wa Zayd ibn Dathina kantaa Xubayb Seydina Xubayb ak Seydina Zayd ibn Dathina faqadimu biha Makka léegi ñu ñëw jaay leen foofu yóbbu leen màkk nag comme que ñoom ñaari ci des ñu yóbbu leen màkk imaam ibn Hisham nee na rahmatullah alayhi nee na waa Hudayl loolu noonu ñu doon wax naan day am luñ bëgg a jële luñ bëgg a jote ci waa Màkka te ci yéen ñii lañ koy jaarale duñ leen rey imaam ibn Hisham nee na dañ leen a dafa am ñaari prisonniers yoo xam ne waa Hudayl waa Màkka dañ koo jàppoon ci ñoom waa Hudayl léegi nag ñooñu lañ bëggoon a def échange looloo tax ñu ñëw Makka nag daal di jox gaa yi ne leen nag Quraysh léegi jox leen ni suñu ñaari ñu jox leen ñaari prise de guerre yu mag a mag a mag ñii ay ay taalibe yi Seydina Muhammad mi leen xeex mi leen doon xeex mu ñu ngi nii imaam Ibn Isxaaq ne fabtaa Xubayban Hujayr ibn Abi Ihaab at-Tamiimi xaliifu Bani Nawfal li Uqba ibn al ibn Aamir ibn Nawfal mu ne waa Quraysh daal di jënd mooy jënd boo xam ne échange la mooy du xaalis lañuy ñuy joxe d'après selon waxu imaam Ibn Hisham mais bu dee imaam Ibn Sa'd moom waxul lool moom dañ dañ koo jaay jaay da leen jaay ñoom dañoo jaay ñaari prisonniers yi nee na Xubayb ki ko jënd mooy. Hujayr ibn Abi Ihab at-Tamimi nekkoon aliyewu waa Bani Nawfal moom mu jëndal ko kan Uqba ibn al-Haaris bul fàtte ne Xubayb ca riwaa imaam al-Haafiz ibn al-Buxaari bi neen moom moo rayoon ah, al-Haaris ibn Aamir ibn Nawfal léegi nag gaay jaay ko doom koo xam ne aliyewu doomam doomu kañ rayoon la keroog Badar mu ne ah wa kaana abu ihaabin axal xaaris ibn amir moom nag li tax euh, abu euh, kii jënd ko xujayr bii mooy ne moom papam papam abu ihab moom frère la woon ci yaay moo moom ak moom ak alxaaris bi bi bi xubay bu keroog Badar ñoom ñoo bokk ñoom ñoo bokk même kii ñoom ñoo bokk yaay benn yaay li yaqtulahu ngir mu ray ko mu ray ko comme niñ reyee woon bàyyu jiit bàyyu kiiwam bàyyam ndax baayam mooy frère baayam boo xam ne ñoo bokk yaay ñoom foofu lañ ko jaay ah mu ne wa amma Zayd ibn Dathina kanta Zayd ibn Dathina moom fattaahu Safwan ibn Umayya moom Safwan ibn Umayya moo ko jënd li yàq yaqtulahu bi abiihi ngir ray ko ngir jënd ko deewu baayam gañ rey ñaay Umayya ibn Xalaf may rey keroog Badar Safwaan ne moom may jënd Zayd ibn Dasina ngir comme muy moor waa loi talion ñoo rey sama baay ma jàpp Zayd ibn Dasina rey ko ngir sama baay kon mu ne fa ba'athahu ma'a mawlan lahu yuqaalu lahu Nistaas mu ne Safwaan ibn Umayya bi mu jàppee Seydina Zayd ibn Dathina radiyallahu anhu da ko booleek mooy dabi la yeew ba nga dëgër boole ko benn jaamam boo xam ne mu ngi tuddoon Nistaas ila Tan'im ñu yóbbu ko Tan'im moo ci biti Makka wa axrajahu min al-haram li yaqtula nee na mu daal di génn nag ci xaram bi mooy ñu génn minal xaram yi kudee foofu ndax euh, euh, Quraysh bëgguñu perpét perpétuer waa perpétrer bo benn rey ab mise à ab assassinat fi nga xam ne mooy biir Makka ndax dañoo ormaaloon bërëb boobu même fil jaahiliya ñoom dañu ko ormaaloon léegi nag ñoom bëgguñu perpétrer ab meurtre fi nga xam ne mooy alxaramul makki léegi nan lañ def nan lañ def ah ñu daal koy yóbbu fi nga xam ne mooy at-Tan'im ne nistaas yóbbul ma ko Tan'im ñu ngi ñëw daal koy exécuter foofu mu ne nag keroog biñ koy ay wajtama rahtun min Qurayshin fiihim abu sufiyaan ibn harb mu ne keroog bi ñuy rey mise bi assassinat yu ñu doon Seydina Zayd ibn Dathina sous l'égide de kii Safwan ibn Umayya nee na keroog mbooloo ci dignitaires Quraysh yi ak waa Quraysh daal bi génn dem ci at-Tan'im pour assister à l'assassinat de Zayd ibn Dathina nee na bokk ci ñooñu abu sufyan ibn harb daanaka jamono jii moo doon sangu quraysh di abu sufyan saxr ibn harbin léegi bi ñu ko tegee ba dara desul lu dul ray ko nag fa qaala lahu abu sufyan abu sufyan ne ko anshuruka allahu ya zayd atuhibbu anna muhammadan indana al'aana makaanak nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik Abu Sufyaan ne ko Zayd mooy ñu yeew ko nag ba dara desul yeew ko mu dëgër ñu teg ko mu des comme boo gisee ni ñuy def euh, peine de mort jamono yi nga xam ne comme guerre mondiale bi gars yi teg nii dóor la bal ñu ko tegee ba ma xam ne dóor koy flèche wala fekk ko ko jam ko xeej mu deew ci des yeew ko Abu Sufyaan ne ko anshuduka Allah ya ne ko maa ngi lay ñaan rek dina la dagaan ci yàlla nga tontu ma yow Zayd ci lii ma lay laaj man Abu Sufyan mais yow est-ce que bëggoon nga yow sa place bii nga nekk ñu war laa exécuter tey léegi nii léegi est-ce que bëggoon nga Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nekk sa place bu ko defee moom ñu dóor doxam yow nga fekk yow heure boobu yow heure bi yow mu fekkoon na ci sa njaboot quoi. xaala Zayd ne ko wallahi ma uhibbu anna muhammadan al'aan fi makaanihi alladhi huwa fiihi tusiibuhu shawka tu'dhihi wa ana jaalisun wa anni jaalisun fi ahli allahu akbar allahu akbar mu ne moom Seydina Zayd ibn Dathina mu ne wallaahi nga ne la Abu Sufyaan maa ngi wàcc yàlla ne bëgguma mukk Seydina Muhammad jamono jii jii nii ngay wax nii jamono jii ñu nekk fa mu nekk fa mu nekk biir Medina fa mu nekk xaw ma fu mu ne de mais fa nekk bëgguma nekk ab aw aw aw am ndég ndég aw ndég ndég xam nga ndég mooy yooyu di jamaate euh, façon xaaxaam la mais bokkul moom ngay gis ci cactus yeeg yu mel noonu mu ne bëgguma loolu noonu jam ko boo xam ne da koy lor fekk man ma nekk ci sama waa kër ma nekk suñu waa kër yonent waaye saab saab nekk foo xam ne fu sécuriser la mais muy dox ak ab dig jam ko ab dig jam ko lool rek bëgguma waxatuma laa nga naan na nekk sama place ñu dóor doo xam man ma nekk sama fi nga xamante ni mooy samay ñoñ Allahu ñëw ñii ñoo fi daa woon seeni bakkan mbir alayhi salaatu wassalaam qaala nee na Abu Sufyaan ne ko Abu Sufyaan nag ne bi mu waxee loolu mu ne maa ra'aytu min annaasi ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi asxaabi muhammadin muhammadaa waaw ah alxaqu maa shahida bihi al-a'daa'u Abu Sufyaan ne nag wax ci boppam nag en tout cas après mu wax xaw ma ci boppam sax la ko wax wala ci mbooloo mi mu ne wax dëgg yàlla nag maa ay minan naas man de masumaa gis ci nit ñi ahadan kenn te Abu ku bari woon ay voyage la gis nañ moo yor caravane Quraysh yu bari moo ko doon jiite ku bari woon lu doon voyage la mais nee na man de masumaa gis kenn koo xamante ne nii ci nit ñi moo gën sopp muy bëgg kenn masumaa gis ku bëgg kenn mooy nit ku bëgg entre nit man masumaa gis ñaari nit ñu bëggante wala nit ku bëgg nit ba mel ni mbëgg gi nga xam ne moom la saxaabaay Seydina Muhammad yi bëgg Seydina Muhammad man de Abu Sufyaan masuma koo gis te kaana rasal kufri bi Quraysh moo jiite woon moo doon la tête de la mécréance en Quraysh moom Abu Sufyaan jamono ji mais pourtant bi ko xubay bi ko Zayd ibn Dasina tontoon yi mais du tontu bii rek mais dafa gis ni fu ñu jaar même Uhud gaa yi xoolal rek ña fa des nañ doon paree di bàyyi seen bopp di ngir défendre ko ngir dee déggal kële bo ay naxri duuna naxrika ya rasulallah moom au lieu xool nan lay rëcce mu naan man sama sama loos bàyyil luy dal rek nay dal sama ndoor du giteew bu nga muj xoolal ma ñii rek mooy yooyu yëpp da koo gis ñu pare dee ci kanamam dee ngir moom mu dund moo tax mu ne masumaa gis ak lii Zayd ibn Dasina wax mu ne nag wax dëgg yàlla masumaa gis de nit ku sopp nit comme ni saxaabaay Seydina Muhammad yi soppee Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam mu ne summa ginnaaw lool nag bi Abu Sufyaan waxee ba pare ak moom mu reculer ñu jox ndigal ki nga xam ne mooy nispaas ah sangam di Safwaan ibn Umayya jox ko ndigal mu daldi rey ki nga xamante ne nii mooy nista mooy Zayd ibn Desina kon moom ah noonu lañu ko reye moom Seydina Zayd kon keroog ca Tan'im ngir fayyoo ci ki nga xamante ne mooy Umayyah ibn Xalaf noonu lañ ko reye ak gis nañ ñi mu tontu Abu Sufyan kon nag radiyallahu taala anhu wa ardaa wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waa